Euh, mais est-ce que xam nga Muslim ibn Aqil maa <laughs> ngi la koy après ma ne la non yow xamoo ko nañ bàyyi bàyyil ñu dem <laughs> Muslim ibn Aqil Aqil ibn Abi Talib Aqil magu grand frère Seydina Ali la woon waaw euh, saxaaba la woon radiyallahu anhu moom ak Jaafar ibn Abi Talib doomam duñ doon wax Muslim nag keroog al-Husayn bi muy ñëw Kufa daa bokk na ñu njëkk a yónni ngir ñu dem lambi le terrain est que gars yi li ñu wax demee na noonu est-ce que loolu waaw Muslim ibn Aqil moom bi mu demee moom laata sax al-Husayn ni ñëw gars yi euh, faat nañ ko après quoi wal iyaazu billah ci gàttal. léegi nag fi euh, bi nga xam ne ci la Sayyidna al-Husayn di ñëw radiyallahu anhu di jege di jege Irak monsieur le gouverneur Ubaydillah ibn Ziyad alayhi min allahi ma yastahiqu am benn armée boo xam ne moom la waajaloon bu mag ngir ñu dem Daylam ak yooyu Omar ibn Saad bi moo ko jiite woon mu ne Omar ibn Saad yow laa bëgg nga dévier jógal fa nga doon dem demal nga kari al-Husayn ak armée bi nga yor bu mu dugg si ci dëkk bi waaw Omar ibn ci gàttal moom mooy moo yoroon armée bi nga xam ne ñoo dem kar Seydina al euh, Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ci Karbala ba kii bu siiw bi nga xam ne moo xew ba ñoom niñ koy faate ci loxo yi Shimr ibn Zil Jawshan mu kàccoore mu mag mi ah Shimr nga xam ne moo gën a yées kaay leen ma yées waaw Umar ibn Sa'd mii moo jiite woon armée boobu armée bi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex ak njabootu Eh, eh, Seydina al Xuseyn ak ñim àndaloon ci eh, ay doomu magam yeeg alxasan ak doomu baay ci xam yeeg ñoo ñépp keroog ñi ci faat ci waa kër yonente bi alayhi salaam bari na Karbala Umar ibn Sa'd bii moo leen jiite woon waaw moo tax baayam doon wax naan mbonu kii te loolu mooy boo yoree yenn nekk ku bëgg nguur bëgg yu mel noonu bëgg ay xëccoo nguur yu mel noonu boo moyul doo ci génn waaw ba catastrophe gu rëy googu moom mu nekk ñi ki nga xam ne arme ba jural ñu faat Seydina Al-Husayn daal di dagg bopp bi moom mii moo jiitoon armée moo tax baayam dóoroon ko te baayam dafa moo mu ne yal na ma yàlla musal ci mbonuk waa jii di ñëw mu ñëw di wax mu dóor ko kurop way ci dënn tël ne ko noppi yow waaw wax ko wax yu tàng ne ko man lii laa dégg yonent bay moo tax lépp lu jëm ci yooyu ma écarté wu ci waaw finalement moom dañ koo dañ koo liquider parce que waxoon naa la ba ñuy gis euh, euh, tarjama Seydina Husayn mooy ci archive yi waxoon nañ gis ne euh, dañ ko boole woon moo grand frère am al-Hasan ibn Ali ak al-Husayn ibn Ali les deux les deux lan nañ ko tuddoon sangu waa àjjana non rek voilà <laughs> ah ñooy sangu waa ajjana shababi ahlil janna waaw lii mooy sangu jeune u ajjana yi waaw tarjama yu gudd la yoo xam ne liyaatalu euh, lii ñuy wax nii boo demee foofu di nga ci gis lu la doy foog naa Seydina al-Husayn moo ci gënoon a guddule fuuf sax on Seydina Usmaan kese moo ko gën a guddule ci tarjama yiñ def waaw ndax mbir la moo xamante ne nii lu jaroon a leeral lool la parce que am nga ñenn ñi nga xam ne waxoon nañ la dafa am ñaari kuréel yoo xam ne kenn ci ñoom baaxul muy nawaasi bi nga xam ne nawaasi bi nawaasi ba yi dañu am une dent contre na Ali ibn Abi ba pare di woote wu naan ñoom ci waa ahlu sunna lañ bokk kàccoor lañ wax nañ lu du dëgg wallahi alladhi la ilaha illa huwa dañuy kàcc waaw di dal ci moom di ko wax lu ñaaw ñooñu benn côté la nga gis beneen côté bi muy rafida yi muy muy muy les chiites ñoom itam kenn ginu leen a kàccoor ñoom dañuy nekk nee ne Seydina Ali lañ àndal ku moom daal ak ñeneen ñi ñuy ñuy saaga yeneen saxaaba yi ñaari côté yëpp ay kàccoor lañ ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp ay kàccoor lañu léegi <laughs> bi nga xam ne moom mii Umar ibn Sa'd ba ñuy gis tarjama waxoon nañ la de toute façon képp koo xam ne laaloon nga ci deretu Seydina al-Husayn yàlla daal dina lay alak waaw yàlla na daal dina lay alak ci dee bu métti moom bopp bi lañ cor waaw ni mu def Seydina Seydina al-Husayn ni ko gaa def kii jam ko paaka kii ñëw dagg bopp bi ñu indil Ubaydillah indi ko ci palais bi ci gouvernorat bi indil ko bopp Seydina al-Husayn ibn Ali noonu radiyallahu anhu waaw wal iyaazu billah ci yu yéefe noonu sawaay l'an soixante-quatre lañ cor bopp bi moom Umar ibn Sa'd wal iyaazu billah wal iyaazu billah a'aadana allahu min alfitan waaw léegi kooku mooy Umar ibn Sa'd yi nag moom la euh, euh, frère bi beneen frère am di Amir nag moom moo ñëw naan sama baay nangam ak nangam sama baay dóor ko ci benn ne ko tël ne ko déglul laa man lii laa dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax kon euh, euh, euh, mbir mango léegi nag ñu ñëw nag waa léegi xam nga parenthèse bi gudd na mais léegi lëkkaale si lii biig suñu bunt bi nag ndax buntu sopp wéet jamono joo xam ne ni ak yàqu-yàqute daa feeñ ci nit ñi ak jamono ji ak ragal fitna ci diine ak di topp di tàbbi ci lu xaraam wala subuhaat yi muy lënt-lënt yeeg yu mel noonu dañ naan la fii lëkkaale mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa beru fitna yi fitna yoo xam ne dereetay tuuru te dereet boo tuur ku naan laa ilaha illa allah la waaw doo ay yéeféer de ay jullit yoo xam ne dañuy julli bu julli jotee ñu dem julli ji waaw fii mu ne bu aj jotoon ngeen daje màkk waaw man nag ñooñu mu ne man ñooñu dereetu ñooñu man duma ci dugg bu amee problème man naa dox ngir lu la ko faj de waaye jëm ci xare xeex lu tax deret tuur du ci dugg kon dafa moo tax doom ji ne ko mais lu tax nga nekk nii anazalta fii ibilika wa ghanamika wa tarakta an-nas nga bàyyi nit mooy kon bàyyil nit ñi nga xam ne yatanaza'una dañuy xëccoo di xëccoo mbiri àddina bàyyi koog ñoom kon fadlu istihbabul uzla ndax boo fi rayee ku naan la ilaha illa gis nañ fi hadith yonent bi sallallahu waxoon Seydina Usaama ibnu zaydin alhibbu ibnu alhibb waaw di soppeeb yonent bi alayhi salaatu salaam di doomu soppeem bi di zayd ibnu haarisa ibnu sharaahil radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu salaam keroog gis nañ ko eh, bi ga bi mu yónnee benn armée gaa yi faat bon ba boo xam ne daa jàpp gaa yi di faat di faat ba mu ñëw bañ jege ko ba jekk ko mu ne laa ilaha illa bi ko doon jub si ak sayyidina zayd ibnu eh, Usaama moom mu dandu bàyyi ko Seydina Usaama ray ko yonent bay saa saa ñu ñëw wax ko ko nettali ko compte rendu la fa xew mais ne ko mais nag su ko Usaama faat na fa kenn de koo xam ne ci yéeféer yi lii ak lii la def waaye ba mu ñëwee ba koy faat ba jege ko waa ji da ne laa ilaha illa allah waaw kenn ki bàyyi ko moom mu faat ko yonent bay saa saam da koo woolu laaj ko ne ko yow eh, eh kaay kaay Usaama mu ñëw mu ne ko aqataltahu ba'da an qaala la ilaha illa allah ne ko mais da nga koo faat dama lay laaj est ce que da nga faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah laa bëgg xam man yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko mais yonent sallallahu alayhi wasallam waaw mais moom da doon nëbbatu moom moo rey diw di ko limal ay saxaaba yoo xam ne waajee leen rey yonent lay sa saab ne ko nga loolu lu metti la ay saxaabaay boppam yoo xam ne moo leen yónni ñu dem ñu ray leen ñu naan moo mu naan moo rey diw moo rey diw yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko loolu lépp waxuma la ko dama lay laaj laa wax est ce que yow a qataltahu daw est ce que yaa ko faat ginnaaw ba mu ne laa ilaha illallah laa bëgg xam mu naan ko waaw mu toret saa salaam di ko topp di ko répété naan ko kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida ngay def ak laa ilaha illa allah bu waa ji dekkeek moom yawm alqiyama indi ko nan ngay def moom nga faat koo xam ne laa ilaha illa la wax nga faat ko yow Usaama te la gën sopp la wax de waaw bokk na ci ñi ma gën a sopp la wax mais dafa merkero ndax dafa rey ku naan laa ilaha illallah rey julli yow xanaa xamoo mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo ko doon wax xadiis boo xam ne mu ne gis nga ñu toj kaaba gii tël mu rajaxoo dara doo ci di des dara mu poussière laa wax boo ñëwee doo gis tus moo gën a woyof ca yàlla nga rey benn bakkanu jullit allahu akbar mais est ñun di jàpp ñun noonu lañ ko jàppe léegi wallahi jàppewuñ ko noonu ñu ëpp ci ñun jàppewuñ ko noonu bakkanu jullit ñi nga xam ne ay jullit ni ñoom ñoo leen di rey ci maali foro ci dara imaginel ñu ne ko woon tay kaaba ji day rëy ci moom te moo yey rëy ci moom waaye na ko leer ne ñu bombardé woon kaaba ji tël mu rajaxoo moo gën a woyof ca yàlla ñu rey benn bakkanu jullit wal iyaazu billah ñun c'est le contraire ay jullit yoo xam ne dañuy rayante guddeeg bëccëg ku nekk nag waxoon naa la nag gaa yi defuñu ko ci noonu dañuy fexe takfiir keneen ki ne yéeféer la waaw muy wax ju gaaw boo xam ne yonent bay saa saam nee na képp ku ne sa mbokk yaa kaafir yow yéeféer bi nana leer de yéen ñaar kenn am na koo xam ne moom kooku moo dellu ci affaire bi bu du dëgg ci moom yow mbir moomu kàddu ko nga wax day dellu ci yow waaw léegi nag commentaire bu ci sax borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi waxu yonent bay saasaam lii la te dafa leer naññ waaw ñu bombardé woon Kaaba gi gën a woyof ci yàlla ñu rey benn bakkanu julli waaw mais léegi la ilaha illa la ilaha illa a'adana allah min alfitani amin moo taxoon moom mu beru jamono la joo xam ne moom nee na doom ji ñëw naan dañuy xëccoo muy xëccoo ah bàyyil gaa yi ngi xëccoo yoo xamante ne nii ku nekk nag ak yéene bañ nga ca am de waaw tekkiwul ne képp kuy ut nguur ku nekk yéeneem baaxul déedéet parce que bu dee ne yow xam na ne réew mi boo fi bàyyee nguur gi nii gaa yi koy yor yàq kese lañ fiy def yow amoo droit toog di xoole moo tax Seydina Yuusufu alayhi salaatu wa salaam ne woon ij'alnii ala xazaa'inil ard ba ñu ko fal kii dafa postuler na man fii te loolu taxawoon nañ ci taxawaal def ma ci lii waaw am na ñoo xam ne mënuñoo jiite waaw dinañ ko gis ci biir Riyad bi insha allah yonent bay saa saa ne Abdurrahman ibn Samura ya Abdurrahman Samura la tas'al al-imara Samura bul laaj mukk jiite dara bul jiite dara ndax bés boo ndax boo buñ la ko defee parce que da ko doon laaj wukkilta alayya day nekk loo xamante ne charge lay doon yen lay doon ci yow te xam nga ne loolu doo ko man waaye bu dee ne nag da ko dañ la ko jox talaajoo ko u'inta alayha borom bi la ko jox def ñu jox la ko moo la ci jàppale mais loolu waxoon nañ la lool ça ne veut pas dire que naan walla kon nag mais kon lan moo tax ñun du Sénégal ñu ngi nee nañ dimanche la ñuy voter cette fois-ci daa mel ni c'est bon <laughs> février ba moom dama leen waxoon man masuma ko woon a gëm moom laata ñu koy annuler sax dëw ko woon waaye cette fois-ci moom waaw xeeñ na xeeñ na ne dina nekk insha allah <laughs> dans trois jours dimanche <laughs> tey le vingt et un jeudi gaa yi neeñ le vingt quatre gaa yi dem ci urne yi daal di koy yëngal ah <laughs> euh, insha allah bu dee ne boobu moom niru na lu xeeñ ne dina am waaye daal euh, au pays des nangam moom bi yoboo ngay jël say matuwaay léegi mooy yow nga ne mais kon lan moo tax gars yi di postuler dañ naan la kan moo la ne postuler baaxul yonent bi alayhi salaam waxoon naa la loolu ça dépend ci nit ñi. Seydina Abdurrahman ibn Samura li mu ko wax nii ne ko bul laaj njiite dara loolu la wax Seydina Abu Dar ne Abu Dar bul jiite dara bul jiite ñaari nit bu leen jiite parce que xam na moom mooy docteuru xol yi boo ñëwee borom bi da koy wan li ne ci yow mu xam ni kii. comme médecin bi suñu médecin yi ñu yor boo ñëwee bala ñu laa jox benn am paj duñ la fexee diagnostic ba xam lan moo la daal loolu la ñuy njëkki naan la defal lii def ñoom buñ tegee kii bi sa dënn ak yooyu yëpp doyul ñu ne la demal def scanner demal def rajo demal def lii ngir lan ngir détecter exactement li la dal bala ñu ne dañuy faj yonent bay sasam nag loolu borom bi daf koy wuññil nit ki bu ñëwee daf koy wan xol nit ki ak li ci biiram la koy wan mu xam ne kii lii mooy problème am moo tax nga gis yu bari nit naan waa yoneen saa sallam lan moo gën mu wax ko leneen keneen ñëw ne lan moo gën mu wax ko leneen parce que ku nekk la tax mu wax ko waaw loolu dafa am solo ñii la ko wax mais waxoon nañ la ci délégation yi am na yoo xam ne dañoo ñëw ne yonent bay saa saam def ma man jiite samay ñoñ yonent bay saa saam ne ko def naa la ko waaw kooku postulé wul mbokki Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dañoo ñëw ne Yonent bi saa saam def ñu ni kii Yonent bi saa saam na ñun du lii du ñu ko jox ku ñu ko ku ko laaj. ba Seydina Abu Musa Abdallah ibn Qays radiyallahu anhu al-Ash'ari ne man bu ma xamoon ne lii wa tax ngeen dugg ci Yonent bi saa saam doon moon ànd ak yéen waaw mu ne ñooñu ñoom du ko jox ku ko laaj. mooy ñoom ñooñu ci ñoom ku ko laaj du ko jox te pourtant am na ñeneen ñoom dañ ne ko Yonent bi saa saam def ñu ñu jiite suñu mën a def naa ko waaw. waaw wax bu sud euh, waa waa waa waa ñële biñ ñëwee dañoo ñëw euh, euh, laaj mu jof ko waaw sëy naa kii boro Ousmane Ousmane Ousmane ibn Abil As jógawoon Taif waaw délégation waa Taif bu bu xoromu boobu biñ ñëwee ñoom ci yonente bi alei sat salaam Medina ñoo doon marchand de diine gi waa waaw ne yonente bi alei sat salaam gis nga nag benn affaire daa am yow nag ngay tuusee ba pare da damay teg samay condition quoi <laughs> gis nga li ñu naan sàngara yore saa saa ne waaw waaw xam nga ñun taayif moom ay xinab ak yooyu dañ cee bari la ginuñu <laughs> la koo xam ay ay ay <laughs> ay raisin ak façon yooyoog te ñun bon ñu économie yëpp daanaka sàngaraa ko yor waaw wow léegi nag yeneen saa salaam gis nga nag foog nga defal ñu moratoire ñun waa taayif non sàngara moom bu yore saa moom foog nga bàyyi nag mu dagan ci ñun quoi parce que suñu économie du dox kon Taïf day daanu quoi yore saa salaam bàyyi leen di wax ba pare mu ne leen nga ne la sàngara ah, ñu ne mu ne non dafa xaram in inna xaram <laughs> gaa yi wax mu ne leen déet loolu man da nekk moo tax diine kenn du ko marchande wallahi yore <laughs> non keroog non waa Taïf dañu neex de dañu ñëw daal ñoom daal lépp luy doxal seen économie mu ngi mel rek waxoon nañ la ko waa France nay waa <laughs> ay ville Franche-sur-Saône waaw ñëw def délégation ci yeneen tubaab saa saa ne ko wala waa Bordeaux waa Bordeaux la beeg waa Champagne <laughs> ne yeneen saa salaam ñun de bëgg nañu tuub mais nag gis nga liñ naan sangara moom foog nga bàyyee ñu ko parce que Champagne ah le le le le le Beaujolais nouveau quand loolu xanaa doo ñu ko xaraamalo <laughs> te moo yor suñu économie quand yeneen saa déglu leen rek ñoo bare mu ne innaha haram ma ne sànkara moom waaw ba pare ñuy nekk fa non gis nga prostitution nag loolu yit yeneen saa salaam ñun jullitu Taayif daal moom mooy wax seen wax yooyu on <laughs> naa la ñoon dañu xoromu quoi léegi Usman ibn Abil As ci ñoom la bokkoon mais moom bokkul woon ci ñamoon di marchandise non non moom moom ginoon na xelam ginoon na yaatu loolu mais moom bi mu kiiwee yonent bay saa saam dafa laaj yonent saa salaam moo ko def mu jiite ay moo moom laa doon wax naan moo jóge moo doon jiite waa Taif mu am jax-jaxal ci ay julleen jóge Taif ñëw ba Medina ne yoneen saa salaam man daal man daal suma julli Iblis dama ci kii quoi saytaane yeneen saa salaam ko nan lay wax quoi mu deñ ma ne la xoolal kook Taif la jóge xoolal léegi yor nañ GPS xoolal diggante Taif Taif ba Medina ni mu toll mu jóge foofu ngir lan sama julli bu may julli damay am jax-jaxal yoneen saa salaam lan laay def non ñun ñun saa yi ñun loolu dañu ko waaye daanaka saa yi mooy xinzab xam nga xinzab <laughs> il est connu chez beaucoup déjà waaw mooy saytaane bi nga xam ne booy julli moo lay jax-jaxal xinzab la tudd mooy ñëw naan la uzkur kaza wa kaza ma yakun yazkur yeneen saa saa nee na eh, eh, eh, la doon wax ne bu ñu wootee julli ila nudiya lis sala bu ñu noddee adbara shaytaan wa lahu duraat shaytaane day wane gannaaw ngalawal foofu yëpp pete foofu yëpp ngir bëggu la dégg noddo yu koor yoo xam ne bu ñëpp a koy dégg ah yu dama koo dégg petu af euh, euh, iblis yi dama koo dégg <laughs> léegi bu waa ji paree mu agsi bu noddukat bi daaneel rek mu agsi commencé di jax-jaxal waa ji war a julli bu ñu iqaamaatee mu daw léegi bu iqaam bi wàccee ba gaa dugg ci julli ji mu agsi naan nit ki nag eh fàttalikul yow eh yow fàtte nga diw tey fii nga war a dem programme am bi yépp tëraloon na ko ci julli ji bi nga ne allahu akbar moo xam dañ lay jiite wala yaa jiite nga commencé léeg-léeg sa ba nga doon seet gisoo ko ci biir julli ji ngay xamee fu mu nekk <laughs> walla iyaazu billaah lii kan moo ci mucc ah bariwul de <laughs> saay fàtte eh, sa waay eh, est-ce que fàtte fàtte nga sa rendez-vous bi c'est dans dans dans trente minutes ah c'est enfant après boo fa jógee war nga jaar fi ah te lépp yaa ngi koy régler ci biir julli ji yoneen saa salaam nag ne waa jooju saytaane biy def loolu nit ñi xinzab la tudd <laughs> xinzab moom bokk na ci saytaane yi gën a siiw bon nga ne ma fan la gën a siiw eh, yow maa ngi koy door a dégg nga ma ne non c'est tur bi siiwul waaye jëfum euh, wax naa la ñu ci mucc illaa ma rahim ma rahima rabbuka voilà kon mooy eh, eh, nga gis eh, loolu la quoi voilà loolu la léegi mooy liñ doon wax Ousmane boobu moom dañ koo fal yoneen saa sala ba ko def dafa laaj ñu jox ko ko pour wax la mooy kon manoon ne nit ñi bu ñu laaj waaw mais képp koo xam ne xam nga ne manoo ko yor waaye ngir sa defar sa poche ak sa poos yi na nga ànd la tax nga koy def yow cim yow waaw yow moom cim yow te nag li yonent sa sa wax moo lay dal day nekk charge ci yow waaw mooy la ko war a jooxe doo ko ko jooxee noonu te responsabilité de waaw innaha la amaana waaw lii responsabilité la ak kóolute la buñ teg sa loxo jiitu waaw wa innaha la nadaama waaw te la lay doon yawmal qiyaam yonent ba lay sa waaw moo ko wax moo tax course vers jiite quoi waaw ci ñoo xamante ne nii leer na leen ne seen yéene ci réew mi baaxul wala seen yéene même bu du réew kese ah. ah waaye yow man daal saay buñ ma joxee ma nekk trésorier moom dina baax ndekete yoo waa ji ma xaalis bi ci poos bi di gundaandaa takanoos lay seet waaw wal iyaazu billah chef de village sax nga fay nekk fi di postuler chef de quartier député ñu jox la ko nga ne saay affaire baax na yow xam nga ne loolu amaana la wa innaha la nadaama wallahi dina nekk rëccu yawmal qiyaama ci ki nga xamante ne joxewu ko nekk ko borom bi sante woon waaw ndax kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi waaw yonent bi saa saam nee na hadiis Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhuma yonent bi saa saam nee na kullukum raa te gis nañ ko fi ci Riyaad bi nga naan ma la <laughs> yéen ñëpp ay sàmm ngeen te <laughs> sàmm dees na ko laaj la ko boroom bi sàmmloo woon ananan la ci doxale waaw ah, kon nag mu ngi noonee kon daal mooy lëkkaale bi kon mooy beru gi nga xam ne moom la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas beru woon ah ci fitna yi ngir bañ ci tàbbi léegi ginnaaw loolu yeneen bay saa saam li mu wax ne inna allaha yuhibbul abda borom bi daa sopp dañ ci xam ne kon boroom bi day bëgg waaw loolu melo la day bëgg al abda jaam at taqiya mooy borom bi dafa dafa bëgg ragal yàlla dafa bëgg ku ragal yàlla waaye al ghani bëgg ki nga xam ne dafa am richesse su boppam richesse su nafs waaw nga xam ne li ko borom bi sédd doyloo na ko ko quoi nekkul di lorñe di teg bëtam tout le temps ci li keneen am ak lu keneen ñàkk déedéet waaw te loolu moo tax yeneen tubaab saa saa ne woon dee leen xool ñi leen féete suuf bu leen di xool ñi leen féete kaw ci am amu àddina ndax di xool ñi leen suuf moo gina a yey ci ngeen di ci ngeen di gën a mane di sant xéewalu yàlla yi nga xam ne moom la leen defal loolu tuddoon nañ ko fi romboon nañ ko fi alxani alxafi alxafi al imam an-Nawawi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne euh, wa amma alxafi bilxaafi almu'jama xaala bu am tomb xaa bu am tomb mu ne hada huwa al-mawjud fi an-nusakh lii moo moom lañ fekk ci Euh, kii euh, mooy nusax yi mooy euh, yàqu téere yi quoi mooy cosaan yi voilà am na ñu koy woowe de dama ko fàtte su fi turubee dem waaw waaw manuscrits yi voilà mooy yi nga xam ne ñooy cosaan yi mu ne wal ma'ruf te moom lañ xam fi riwaayaat yi ñu ñu sax soloowe mu ne waaye wa dakara al qaadi mu ne al imaam al qaadi kan mooy al qaadi yàgg nañ ko fa wax imaam an-Nawawi foo dégg mu ne al qaadi kenn lay wax mooy alqaadi Iyaad ibn Muusa al-Maghribi fële la dëkkoon Maroc Rabat lañ ko denc ah moom la wax moo def sharh Sahih imaam Muslim <laughs> imaam An-Nawawi yooyu téere boobu mooy cosaanu téere moom sharh bi mu def waaw moo tax mu ne wa qaala al-qaadi kanta wa zakara al-qaadi al-qaadi Iyaad al-Maliki rahimahullah moom nag nee na anna ba'da ruwaati Muslim rawaahu bil-muhmal am na nag ñu soloo xadiis bii jële ko ci euh, ñi soloo Sahih imam Muslim bil muhmala mooy xa xafi au lieu de xafi mu ne xafi inna allaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-xafi au lieu de al-xafi mu ne ah al-Qaadi Iyaad rahimahullah loolu la wax nee am na ñenn ñu ko soloo noonu mu ne nag kaay ma wax la imaamu Nawawi rahimahullah fa maanaahu bil mu'jam bu dee bi am tomb mooy al alxaamil al munqati ila al ibada wal ishtighal bi umuri nafsi mu ne mooy ki nga alxaamil gis nga dóom ni muy mel alxumul ci la jóge mooy koo xam ne dafa nëbbu waaw alayki bil xumuli li sëñ Tuubaa doon wax wasiyatu Penda Jóob doon dénk Penda Jóob moomee naan ko maa ngi lay dénk nga nëbbu waaw jigéen bëgg lu extravagant fuñ ko fekk muy wanewu di sollu kii ak di wanewu ak di wane nu maa ngii di wane non loolu mooy tabar tabarrujul jaahiliyatul uula waaw exhibitionnisme goo yées googu nga xam ne jigéen ñi nga xamante ne ni dañoo réer ñoon ñoo ko doon def yéen bu leen ko def alayka bil xumuli wa tasatturi waaw maa ngi lay dénk man bàmba radiyallahu anhu ngay nëbb ak di suturaal sa bopp sa awra yi bu ci dara feeñ te tamit bëtu góor ñi bu ñu tegu sa kaw te du góor ñu la dagal bon léegi kon alxaamilu mu ne mooy ki nga xam dafa nëbb al munqati'u dogoog lépp ila al ibaada dogoog lépp jëm ci jaamu yàlla waaw wal istighali waaye di doy di di di bi umuri nafsi mbiri boppam ndax ku nekk am nga feebaru bopp moom faxee faj feebaru boppam yooyu digganteem ak boromam jëwam jëw moom am na xam na ne am na feebaru jëw quoi nan laay defee faj ko am na feebaru iñaan bu gisee nit am dara mu iñaane ko am na feebaru rëy quoi jàpp ne moom il est grand quelqu'un quoi façon yooyu ak xeebaate ak yu mel noonu ak di interpréter nit ñi seen xalaat yi te yow xamoo dara borom bi wanu la doo doo doo ki xam euh, euh, maa fi sudur yooyu nga xam ne ay feebar la yooroon nga fexe yooyu ak sag nay bopp ak yu mel noonu yëpp nga xam ko détecté leen yow kooku day yittewoo li nga xam ne mooy mbiru boppam nan la koy faje waaye mu ne lool mooy bu dee xaf yi léegi mu kanta wa maanaahu bil muhmala bu dee xafi nag comme que imam al qadi iyad rahimahullah nee na am nañu ko solo noonu waa loolu mooy la mu ne mooy al wusuulu lil rahim al al lil rahim al bihim wa bi min ad du'afa mu bu boobu nag xafi mooy ki nga xam ne day jokkaar koonu mbokkam yi mbokkam yi da leen di jokk vraiment baax ci ñoom al-latif bihim ñeewante ak ñoom waaye du ñoom kese de waaye wa bi ghayri mi ak ñeneen min ad-du'afa ci ñi nga xam ne képp koo xam ne gis nañ da ngaa ñi gaay dul bàyyi xel ñu néew doole yeeg yooyu ñu del fa ñeewante ci ñoom moo tax kooku lépp lu mu yor yow da ngay foog ne mais sa waay xanaa clochard la moom ci clochard yi rek lay nekk waa alors que mën na nekk boroom alal sax yow boo ko xamul dangay jàpp ne kii amul parce que boo ñëwee au lieu muy nekk ak borom alal yi moom boo gisee ñu ñàkk ñi kese lay toogal ñëw di waxtaan ak ñoom pare na ba ñëwee du xool yére bi ñu sol ndax seet naam mel na nii bu leen fekkee nañu toog ñoom fa ñu toog moom di ñëw rek toog ak ñoom di waxtaan mel ni kenn ci ñoom gënal ni yow bu dee xamoo ko da ngay jàpp ne kii peut-être ci ñoom la bokk mais ñi ko xam dañ naan ci Allah ji bu dee ko wala de waa anamu ñu ne boo seeti ko ci gaay doo demee de mu nga ca gaayam ma ñan ñooy gaayam yi ah mooy ñi nekk ci buntu dëkk bi fee di di yalwaan moom boo foo ko fekk foofu lay nekk di waxtaan man xaw ma lu muy wax ak ñoom mooy parce que da leen a yërëm te noonu muy toogee ñoom nag gis nga lépp lu mu yor buy dem poche yi lu bari la ciy def di leen jox rek <laughs> di leen dimbali di leen def lu ñu nekk nag mu ne ñooñu façon ak ñi néew doole yi nga xam ne du ñu laaj tamit waaw mais xam leen. mu ne loolu mooy yi waaw mais bon mu ne wax saxiixu moo mujam mais nag li gën a dëgër malgré lii lépp mooy biñ la njëkk a wax bi xafi kon nag mu ngi noonu le euh, euh, euh, mu ngi noonu kon nag dañ ciy gis kon gëneelu wéet bu dee ne jamono yi li nga xam ne mooy yàqute nit ñi ak di xëccoo mbir àddina ak fitna goo xam da ngay ragal mu dugg ci wàllu diine kon nag insha allahu taala ñu yem noonu ah bii di ñëw ñu gis xadis bi ci tegu muy xadis numéro